bal badaa lahum maa kaanuu yuxfuuna min qabl walaw rudduu la caaduu limaa nuhuu canhu wa innahum la kaadibuun suñu boroom azza wa jal wax ci laayam ñaar fukki beeg juróom-ñett mu ne bal li am ba mooy badaa lahum dafa feeñ leen ñoom ñoom yéeféer yi maa la nga xamante ne nii kaanu nekkoon nañ lu njëkk yoxfuuna doon ko nëbb min qablu ci lu juutoo walaw ruddu te gis nga nag lii ñuy wax ni naan borom bi tabaaraka wa taala comme ni ñu ko gise woon nii ci laaya bi ko jiitu woon mooy laaya biñ jeexale woon ci bii weesu duñoo doon wax naan fa qaalu naan walaw taraane yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu cëy boo gisoon ida id wuqifu bees leen taxawalee gaaral leen ala naari ci bunti safara ñu xam ne fa la ñuy dugg nag fa qaalu ñoom yéefér yi ñu nga naan yaa laytana wuu waay waay ak a neexoon waay nu raddu ñu daal di ñuy delloo ca àddina wala nu kaddiba te bu ñu fa nekkee nag dellu nag dootuñu weddi duñu weddi bi aayaati rabbina ci suñu laayaay boroom bi wanakoona minal mu'miniin ñu bokk ci way ngëm yàlla yi suñu boroom nag loolee la ne waxu ñu li am de buñ leen delloo woon wala ruddu wat naa man borom bi tabaaraka wa taala ne bees leen dew la woon àddina it la dina ñu dellu de lima nuhu anhu te lañ leen doon tere muy bokkaale yàlla ak féetal leneen mooy daldi dummóoyu seen borom tabaaraka wa taala dinañu ca dellu wa innahum te ñoom gis nga yéefér yi la kaadibuuna ay expliqué kat lañu mooy lan bal badaalahum dafa feeñ ci ñoom lañ doon nëbb xam nga sa dañ doon wax comme ni ñu ko gisa woon ci laaya yi ñu gisoon ci laaya ñetti ci ñaar fukk bi ak ak ñett ñu ne woon wallahi rabbina ma kunna mushrikiin ñu ngi wax suñu boroom que ne nekkul woon ñuy bokkaale léegi nag suñu boroom waxloo seen cër yi mbir yi feeñ waaye nag loolu lépp waaye it bal badaa lahum dalee naa feeñ ñeel leen la nga xam ne moom lañ doon nëbb muy payuk lañ doon nëbb muy kéeféer gi nga xam ne moom lañ ne woon loolu la nag daldi feeñ ñu war leen koo teg tay nag looloo tax ñuy wootewu naan bu ñu leen delloo woon suñu boroom na wax nañu lu wuteeg li am de waqaalu ba pare ñoom yéefér yi nag fii nag ci kaw suuf suñu boroom ñëwaat di ñu wax ci kaw suuf li ñu fi newee ñu naan lan in hiya yow ñun daal suñu dund gi nekkul daal illaa lu dul in moom di nekkul illaa xayaatuna dunya waaye yow la vie fii ñuy dund du dara dul suñu dund gu jege gii daal alhamdulillah ndax ñun am nañ ci expérience xam nañ ne de toute façon àddina moom nii la fii mën a ñi gëmul yàlla sax gëmuñu yawmal qiyaam xam nañ ne àddina yàggul ñu naan àddina du dara waaw yoolu moom ñoom ñépp ko xam nga xamante ne nii moom dañuy gis ñoo xam ne moom dañuy gaaw génn àddina nga am alal ak nga ñàkk ko lépp ci yam gis nañ koo xamante ne ci digg dooleem ci la ko la vie daal di fauché de la mort ci la ko faat ci la ko faate mun nag ñu naan nag in moom daal nekkul illaa na dunya suñu dund gu jege gi daal nax nahnu bi mab'uthin te ñun nag kenn duñu dekkil ëllëg di ñu yebal di ñu dekkil loolu amul waaye xam ngeen ne lii ñii di wax amul mooy dund gi yëpp fii la mooy dëhri yoonu yaa ngoongoo ñoom gëmuñu lu dul li xew fii ci àddina bii de mu ne walaw tara tey yow boo gisoon yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye walaw taraa cey yow boo gisoon jullit bi ne id wuqifu jamono ja nga xam ne ca lañ leen di taxawal gaaral leen ala rabbihim fa seen boroom nag mu war leen a àtte nag qaala malaaka yi di wax ak ñoom suñu boroom di wax ak ñoom à travers am malaaka ndax waxoon na ne yéefér yi moom kallaa an rabbi innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun waxoon na ne ñii de seen boroom dañ leen ko yiir kon nag seen boroom di wax mooy di wax ak ñoom waaye à travers day am barrière boo xamante ne moom lay doxal seen diggante xaala mu ne leen mu ne galeen nag alaysa hada bil haqqi waaye ndax safara si ngeen xam ne ci lañ leen gaaral taxawal leen ngeen taxaw tiim ko ndax lii nii du dëgg xaalu te sa saa si ñu tontu ne balaa ah kay wa binaa waat nañu ko ci suñu boroom ne lii de moom dëgg la qaala suñu boroom nag wax leen ne kon nag fa zuuqu ay wawaay mos leen aladaaba mbugal mi nga xamante ne nii moom ngeen gis nii ci sababu lan mu ne bi ma kuntum takfurun ci sababu la ngeen woon doon ko weddi ca kaw suuf mu ne qad xasira alladina kaddabu bi liqaa illah qad xasira dëgg-dëgg daal dinay perte te ko tus alladina ñi nga xam ne kaddabu ñoo weddi woon bi liqaa illaahi ci daje seen boroom tabaraka wa taala ci bésu pay bi xatta ida jaatuhum saa mujjee noonu dundee noonu ci kaw suuf ba ni nga xam ne ci la leen saadi dikke nag baxta tan ci mbetteel ndax gaa yi bu ñuy dee amul kenn koo xam ne xam nga bés bi ngay dee en tout cas su rawal yéefér yi kenn xamu ci kañ ngay dee voilà mu ngi noonu de jullit ñu bari sax xamuñu ko loolu ñu ko borom bi xamal seen bésu jóge fi loolu bariwul du ku nekk mën a taxaw ci koñ bu ne rek di wootewu wu naan man de xam naa kañ laay faatu rawatina yéeféer yi moom xamuñu tus neen nag noonu laa nii daal la ñuy dunde xattaa ba ni nga xamante ne nii di weddi seen seen daje weeg seen boroom ba ni nga xam ne ci la leen di dikkalee as-saatu saa muy bésu pénc bés bi nga xam ne ñoom ci seen bopp seen saa dee na ndax képp koo xam ne li arab yi wax man maata qaamat qiyaamatuh képp koo xam ne moom dee nga moom yow sa yawmal qiyaam taxaw naa mooy de toute façon yaa nga barzaq di xaarandi voilà kon nag noonu lañuy ñuy nag di nekk di weddi seen boroom ak daje ba ñuy dajeek moom basaa di leen dikkal baxtatan ci mbetteel moo tax mu ne woon xanaa ñoom nag ñoom afa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna duhan wa hum hum yalabun voilà ak yoo yële nga xam ne gisoon nañ ko ci saat bi ñu génnee waa ndax waa gox yii di ma bi ñoom dañoo amu kóolite sama mbugal mu tar mi dal seen kaw agsi ci ñoom fekk ak euh, bëccëg ñuy caaxaan ak a foo kon nag mu ngi noonu leen nag bu leen saa dikkalee nag ci mbetteel xaalu ñuy wax naan yaa xasrata yaa xasratana ay waay waay woo nañ suñu guriccu de alaama farat naa ci li nga xamante ne dañ koo dencalu woon nekkoon ñoo xam ne vraiment dañoo nekkoon ñoo xam ne doon ko sànk doon ko ñàkk a def fii haa ci àddina gii waay waay waay waay allahu akbar ñun de am nañu problème de bi nga xamante ne nii ci lañu ci lañu denc ci lañu daldi ñoo xam ne dañu gàttañ lu dañoo gàttañ fii fii haa ci jëf lu baax fii ci àddina bii bañ fi newee ba dee dikkal ñu nii wahum te bu keroogee ñoom yaxmiluuna dinañu yewnu dee awzaarahum li nga xam ne seen diis ganni bàkkaar ala zuhurihim te seen sa seen gannaaw ya lañ koy yenu ndax yawmal qiyaam nit ñi seen bàkkaar yi dañ koy yenu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon man iqtataa qayda rumhin nono qayda shibr qayda shibrin Euh, euh, lan la ko wax waxatee voilà yaa xadis baa may rëcc muy xadis bi nga xam ne mu ngi ci saxiix yi di wax ki nga xamante ne nii dafa sàcc même loo xam ne ci suuf même bu dee lu mu tuuti tuuti tubiqahu yawmal qiyaama yawmal qiyaam dañ ko koy jël ni mu toll xat sab'a aradin mooy boo sàccee benn ek benn kii poqus bu ndaw ci li nga xam ne mooy suuf gis nga foofu nga commencé ci suuf si ba juróom-ñaari suuf loolu lépp la ñuy jël def ko benn caq boo xamante ni moom lañ lay yenn ci sa baat bi doo ngay mën a doo mën a bouger ñépp xam ne sàcckatu suufa nga leen lekkkatu alalu nit ñi ci suuf di ko jaare ci lekkum suuf ak jaayum suuf ak toja li nga xamante ne mooy suufu jàmbur di ronqat ci suufu jàmbur yi parce am na doole wala xam na ko mu am fa li nga xamante ne mooy l'impôt et domaine wala gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñooy toppatoo mbiru suuf yi kon nag dangay gis gaa yi yenu seen bakkaar yi ala zuhurihim ci li nga xamante ne mooy seen gannaaw ya ala saa ala waawi ala yëgu ngeen ma yëgal leen saa waay ñàng na te ñaaw de maa na la nga xamante ne nii moom la ñuy yenu noon ci lu diis ay ak aka ñaawte bon waay ne wamal xayaatu dunya te nag àddina gu jege gii nga xam ne moom la ñu nekk te yi xanaa xamuñ ne illaa nekk ludul laibun am pola walahun ak waaye lii àddina yan lii àddina yéeféer yi àddina yéeféer yi moom lii mooy laibun la fola walahun waaye ak mboosóor waaye xam nga ne mos àddinay jullit bu xam boroomam boo xamante ne boroomam tabaraka wa taala kese la gëm te xam ko mu fees dell ci xolam kooku moom am du lii waaye mooy lii suñu borom day wax li nga xam ne àddina ak képp koo xam ne dafa dole ci àddina dale ci àddina doyloo àddina na xam ne àddina moom de toute façon la'ibun am po kese la moo tax gis nga pomi nim paree ci kaw suuf wala wun akum boozoor mu ne waaye wala daarul aaxira waaye nag dëgg dëgg bés ba nga xamante nii kër ga nga xamante ne mooy kër gu mujj ga xayrun moo gën lilladina yattaquun waaye ngir ñan est ce que moo gën pour ñëpp mukk waaye lilladina yattaquun ñeel ñi nga xamante ni ragaloon seen borom tabaraka wa taala fii ci kaw suuf afala taqilun moo yéeféri xanaa duñu xalaat wala ñoom dañoo dof xam naa la mu suñu boroom ne dëgg-dëgg ñun de xam nañ innahu kana dëgg-dëgg la yahzunuka alladhi yaqulun dina la teg ci njàqare lool yow muhammad alayhi salatu wassalam xam alladi yaquluuna li nga xam ne moom la yéeféru Quraysh yi di wax ci weddi la ak weddi boroom di tabaaraka wa taala yëgal ne nag fa innahum dëgg-dëgg ñoom laa yukadibuunaka du yow ci sa bopp sa yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci boppam la ñuy weddi walaakinna waaye li am ba des mooy az-zaalimiina ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi di tooñkatu seen boroom yi nekk ñi nga xam ne bokkaalekat yu mag yi ci waa Quraysh de xam nga lan moo xew ñoom de bi aayaatillaahi yajhaduun mooy aayaay ay borom bi tabaaraka wa taala moom de la ñuy weddi loolu nag moo am moo tax lii am ñu ne ci Abu Jahlin na wàcc comme ni ko al imaamu Tirmidi soloowe mu jële ko ci Naajiya ibn Ka'b mu jële ko ci Seydina Ali ibn Abi Taalib am ñu ne ci Naajiya la yem mu ne Abu kii li mooy Seydina Ali mu ne Abu Abu Lahab Abu Jahlin moo ñëw yonent yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko nag yow yonent bi ne ko yow du yow la ñuy weddi de waaye daal li nga fi indi lool la ñu gëmul am na beneen boo xamante ne moom al asna al axnas ibn shariq ma dëppoon keroog badar ànd ak waa banu zuhra moom moo laaj abu jahlin daje moom ne ko fii mu ne nag dama lay laaj maag yow kese fi nekk kenn déggul fii mu ne yow abu jahlin li ñuy wax léegi nag est-ce que Seydina Muhammad dëgg la mu ne alayhi salaam Abu Jahlin ne ko dëgg-dëgg wax na moom dëgg la de waaye nag dañuy bañ mooy waa famille wam ñu nag waa Banu Haashim de dañoo moo ne sa nekk kafara say rihaan ñun daal dañoo nekk comme ñaari ñooñ di nga xam ne kurs bi bu kii rawee tey keneen kay raw suba ñun noonu lañ mel suñu famille wak ñoom waa ñoom saa ñu woote njàmbaar mas nañ koo wootee léegi tey buñ nee ab yonent daa jóge ci ñoom ñun fan la ñuy jëlee yonent waat